loolu ci côté njaay mi la ak li nga xam ne mooy euh, euh, euh, xutba bi mooy lu nga xam xutba bi mooy kii bi labat waaw bëgg a denc loolu moo tax gisoo xadiis ibnu Umar bi lim indi laa yabi an waxoon naa la ca kaw bokkul de waaw talaqi rukbaan moom amul lan ba jox la ndigal ba mu jox ndigal loolu daa xaraam la <laughs> dem gado bi ci jaaykat yi ca mbedd ba loo laa dañuy ñëw ci marché bi loolu dafa xaram ak bayoo haadirin li baat loolu daa xaram amul ne aan moo ma ci jox digal waaye yow ban jox digal ash-shari'u alayhi salaam moo tere loolee jeex na moo tax ñaar yi nga xam ne illaa ay ya'dana aw yurad ñaar yi mu concerné mooy koo fekk sa mbokk mu doon jënd benn article wala benn marchandise yow it nga bëgg ko nga ñëw fekk nag sauf que mu ngi ci di waxaale nag ba daanaka mu ngi jegee pare loolu bul ñëw di waxaale ci gannaaw wala di def signe waa ji jaaykat bi ngir mu ba lu dul moom mu jox la ci ndigal waaye fekk muy labat am jigéen bay waajat conclure loolu bul nekk koo xam da ngay ñëw di ci engagé wu lu dul moom mu jox la ndigal wala ñu bax loolu indee xadiis yi looloo tax mu indi ko fi voilà ba pare xadiis yi naa Uqba mu indi wane delloo mbokku jullit gi nga xam ne ngëm yàlla gi nga xam ne moo war a tax loolu moo war a féete kaw suñu xuduudu nafs suñu yi nga xam ne suñu cëru bakkan gis ku ñu nopp wala ku ñu bëgg rek wala marchandise mu ñu bëgg tax ñu mel ni ay dof ñoo xam ne àndatuñoo suñuy sago voilà ba piétiner suñu mbokk suñu yoon newu ci ngir lan amub marchandise wala amub jigéen wala jigéen bi it daal di soode ab jigéen yër amub góor lool wal iyaadu billah li gën a rëy loolu lépp mooy al al uxuwa uxuwatul iman mooy mbokkoo ngëm yàlla moo tax mu kàmbalee xadiisu naa Euh, Uqba bi moom radiyallahu anhu euh, yonent bi al mu'minu mu'min kon nag falaa yaxillu daganul lil mu'mini an yabtaa ala bay yi muy jënd ci jëndum mbokkam voilà waaye muy labat ci labatu mbokkam lu dul yadar lu mu baax voilà kon ñetti xadiis yi lañu war a gis euh, seenu ngir ci kii bi léegi bi ci njëkk mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bim ne naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yabi'a hadith 1778 ah mu na nit di jaay ci njaayu mbokkam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar voilà Allahu akbar léegi hadith boobu kon lañu war a gis léegi mooy premièrement est que est-ce que est que est que est que est-ce que ñoom ñaar kese ñoo ko al imamaani a rahmatullah alayhima ñu ne la déedéet waaw hadis bii nii du ñoom ki nga xamante ne al imaamu seen sëriñ al imaamu ahmadu ibnu muhammad solo na waaye imam Malik am na benn côté bu mu indi la tasalil maradu talaqa ukhtiha li tastafrigha safhatiha wali tunka wali laha ma quddira laha <laughs> moom côté boobu hmm? wali tankih moom côté boobu la indi mooy ci hadis bi la bokk mais euh, mooy indiwul li nga xamante ne ni mooy léppum quoi waaw mais indi na côté boobu moom al imaamu Malik euh, ibnu Anas imaamu daaril hijra na ko kon euh, euh, al imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi daal dina koy solo al imaamu Ahmad ibnu Muhammad bunu Hanbal waaye imaam Malik indi na tamit beneen côté bi la talaqu rukbaan indi na ko comme nii voilà indi ko comme comme teg teg teg teg sauf que euh, yi la ko gën a leeral leeral na ko foofu te riwaay yooyu dinañ ko gis léegi insha allahu taala hmm? bu ñuy gis ñeneen euh, taxrij bi di wax ki euh, insha allahu taala alors léegi naka noonu al imaamu Abu Dawud rahmatullahi alayhi daal na koy solo ak al-imaamu at-Tirmidhi an ak Ibnu Maaja muy rawaahu al-jamaa léegi al ci buntu yu bari bari bari bari waaye nañ jël kitaabul buyu' baabu laa yabii'u alaa bay'i akhiihi mu ne haddathanaa Ali ibn Abdillah al-imaam al-Bukhaari mu ne nettali nañu sëriñ bi Ali ibn Abdillah Ali ibn Abdillah ibn Ja'far ibn Najiih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di Abul Hasan Hayatul Waadidi Ali ibn al-Madini gane àddina la 160 génn àddina la 234 rahmatullah moo doon xar sëriñam bi gën a mag qaala mu ne haddathanaa rahimahullah Sufyaan Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali Abu Muhammad mawla mawlahum al-Hilali mawla al-Kufi al-Makki gane àddina 107 génn àddina 198 qala mu ne haddathana rahimahullah Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab Abu Bakr az-Zuhri al-Qurashi al-Madani rahimahullah gane àddina 50 génn àddina 125 Sa'id ibn al-Musayyib mu jëlee Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'id ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi Abu Muhammad sayyidu taabi'iin moo nekk nii radiyallahu anhu wa rahimahu gane àddina ci xilaafu Seydina Omar ñaari at après génn àddina li nga xam ne la quatre-vingt-dix am nañu ne bon déedéet ba quatre-vingt quatre-vingt-quatorze la génn àddina am ñu ne quatre-vingt-trois am ñu ne la cent cinq wallahu ta'ala a'lam an Abi Hurayra wax nañ la moom Abu Hurayra moo doon gorom Seydina Saïd ibn al-Musayyib moo doon denc doomu jigéenu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ya Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamani hafizu sahaba génn àddina la 58 radiyallahu anhu radiyallahu anhu annahu qala naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yabi'a hadirun libad wala tanajashu wala yabi'u ar-rajulu ala bay'i akhihi wala yaxtubu ala xitbati axi wala tasalul maratu talaqa uxtiha li takfa ma fi inaiha laa am nga ko laa naahi am nga ko naafiya hmm? mooy laa bi loolu am wala yaxtubu tadu tadu xutba du labat mukk ab wëy ngëm yàlla ci bokkam waaye jigéen du laaj mukk pase sëram wala mbokk jullitam euh, ab sër mi moom ab jigéen ngir daal di wéetoo la nga xam ne moo nekk ca ndawam loolu mooy xabaar la waaye bi maanaam insha day day day la lii la waaye dañ la ko tere moo tax tamit am na tamit wala yabi'a ir rajul ak wala yaxtub ala xitbati kon walillahi alhamdu Ah, wal minna léegi kon mu ngi nee na muy hadith sayna Abu Hurayra léegi nag mu des kon al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah ni mu ko wax nañ la hadith la boo xam ne bu bu bare bare bare ah imaamu Muslim nañ jël benn kese voilà mu ne. Eh, te mooy wa fii riwaaya bële bu ko defee sax gisaale ko ci sawmu axiihi wala yasumu rajul ala sawmi axiihi mu ngi ko indi kitaabu nikaah baabu tahriimil xitba ala xitbati axiihi hattaa ya'zana aw yatlub mu ne wa haddathanii wa Zuhayr ibn Harb wa ibn Abi Umar mu jëlo ko ci ñetti sëriñam mu ne nettali man dong Amrun an-Naaqid ibnu Muhammad ibnu Bukayr ibnu Sabur Abu Usman al-Baghdadi an-Naqid al-Hafiz rahimahullah gane génn àddina la 231 wa Zuhayr ibnu Harb di Zuhayr ibnu Harb ibnu Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullah gane àddina 160 génn àddina 232 rahimahullah wa ibnu Abi Umar di Muhammad ibnu Yahya ibnu Abi Umar al-Adani al-Hafiz Abu Abdillah al-Makki yu génn àddina la 243 ñoom ñépp rahmatullah alayhim mu ne qaala Zuhayr Zuhayr nag mooy sëriñ bi nekk ci digg bi Zuhayr ibn Harb moom lii la waxee dana haddathana qaala dana haddathana nettalañu Sufyaan ibn Uyayna gis nañ ko sànq ci riwaaya Imaamul Buxaari yaani Zuhri yi gis nañ ko sànq muy Muhammad ibn Muslim rahimahullah Zuhri an Sa'iid nuy ibnul Musayyib rahmatullah alal jamii' an Abii Hurayrata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nahaa an yabii'a haadirul libaadin aw yatanaajashu aw yaxtuba ar-rajulu alaa xitbati axiihi aw yabi'a ala bay'i akhihi wala tas'al al-mar'atu talaqa ukhtiha litak litaktafi'a ma fi ina'iha aw ma fi sahfatiha zada amrun fi riwayati wala yasum ar-rajulu ala sawmi akhihi wala wala yasum ar-rajulu ala sawmi akhihi waaw te bu benn nit di daal di e, ñëw di e, waxaale ci waxaale mbokkam waaw kon mu ngi noonee indi na ko tamit naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tunkihal mar'atu ala ammatiha nit di takk ab jigéen boo xam ne yow da ngaa takkoon bàjjanam non loolu amoo ci droit mooy ba bàjjanam man wala tantam waaw aw tas al mar'at talaq talaq ah wallahu taala alam kon mu ngi noonee hmm? kon mu ngi noonee léegi eh, bon dañuy jàll parce que eh, léegi kanta bi kanta bi nga ne ma mais bee hmm? mooy daa ni wute naag bi ndax talaqi la commencé woon ñu ne la waaw boobu imaamal muslim moo ko ndi ci même boobu kitaabul bu baabu tahrimi bay'i rajul ala bay mun a def naa Ubaydillah ibn Mu'az al-Anbari rahimahullahu ta'ala al-Basri Abu Amr génnaat na la 237 rahimahullah qala haddathani Abi Ubaydillah mu jële ci Mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Nasr ibn Hasan ibn al-Hurr ibn Malik ibn al-Khashkhash Abu al-Muthanna at-Tamimi al-Anbari al-Basri al-Qadi génnaat na 119 génnaat na 196 180 196 voilà a ñu ne cent quatre-vingt-dix-sept eh non cent quatre-vingt-quinze wallahu ta'ala alam qaala mu ne haddathana Shu'ba mu ne mooy Shu'ba amirul mu'minin Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Warraqi al-Azdi Abu Bistaam al-Wasiti al-Basri yu génn gane àddina 82 ba an Adiy wa huwa ibn Thabit imam Muslim ne Adiy boobu Thabit al-Ansari al-Kufi rahmatullahi alayhi génn àddina la 116 an abi hazim mu jële ko salman abu hazim al-asja'i al-kufi rahimahullah génnaat na ci année cent yi an abi hurayrata rahimahullah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam naha an at-talaqqi lirukban wa an yabi'a hadirun libad wa an tas'ala al-mar'atu talaqa ukhtiha wa an an-najshi wa tasriya wa an yastama rajulu ala sawmi axi waaw kon mu ngi noonee wallahu taala alam léegi fii baax na léegi nag ñu daal di jël hadis si sayyidina ibn Umar radiyallahu anhu bi nga xam mooy 1779 mu ne wa an ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala la yabi' ah. laa yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd voilà léegi boobu mooy li nga xamante ne mooy bi ci tegu boobu mooy bi nga xamante ne moo ci tegu léegi boobu dane muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi léegi laaj bi mooy est-ce que moom kese ko solo ñoom ñaar kese ñoo ko solo ñu ne la déedéet du ñoom ñaar kese imaamu Malik solo na ko ci kitaabu nikah maa bu baa non nikah maa jaa fil xitba eh, indi na ko foofee indi na ko tamit kitaabul buyu eh, maa yunha anil musaawama wal mubaaya'a imaam Ahmad rahimahullah daal dina koy solo na kon Daawuda naka noonu al imaamu at-Tirmidhi wa an-Nasaa'i ak ki nga xam ne ibnu maaja rawahu aljamaa alimam albuxaari rahimahullah kitaabul buyuu' eh? kitaabul buyuu' andi na ko fo ak kitaabun nikaah <coughs> kitaabun nikaah baabu laa yaxtubu ala laa yaxtubu laa yaxtubu ala xitbati axi hatta yankah aw yadaa mu ne haddathana Makki ibn Ibrahim rahmatullah alayhi mu ne ah, nettal ñu suñu sëriñ moom imam Bukhari Makki ibn Ibrahim ibn Bashir ibn Farqad Abu Sakani at-Tamimi al-Hanzali al-Barjami al-Balkhi al-Khurasani rahimahullah gane àddina 126 génn àddina 214 bokk na ci ñi imam Bukhari njëkk a jànge voilà 214 rahmatullahi alayhi qaala mu ne hadathana rahimahullah dëkkoon fële ca Balx rahmatullahi alayhi eh, eh, mu ne hadathana ibnu Jurayj ki ñu nett mooy ibnu Jurayj Abdul Malik ibnu Abdil Aziz ibnu Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid ñu ne Abul Khalid Umawi mawlaahum al-Makki gane àddina vers les années am ñu ne quatre-vingt ñu ne cent quatorze génn àddina cent cinquante rahmatullahi alayhi qaala sami'tu Naafi'an mu ne dégg naa Naafi' yuhaddith muy Naafi' mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashiyu Abu Abdillah rahimahullah génn àddina 116 muy nettali muhaddis anna ibn Umar kaana sayyidina ibn Umar di Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufay ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahman génn àddina 73 am ñu ne 74 wallahu ta'ala a'lam radiyallahu anhuma kaana yaqulu naha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an yabi'a ba'dukum ala bay'i ba'd wala yaxtub arrajulu ala xitmati axiihi hatta yatruka alxaatibu qablahu aw ya'zana lahu alxaatib moo tax lool dina am solo ci masala yi kii joxe digal mooy ki nga xam moom mooy ki ki labat <laughs> paa ñu naan waajur waajur ndaw saako ko jox digal non loolu fii mu leeral aw ya'zana lahu alxaatibu wala bu jox ko ki nga xam ne moo doon laban ndaw sax dem ne ah garaawul man de bu dee man bana voilà man nga dem ah, man c'est bon ah, voilà dafa ñooñ ci mi loolu wala kële mu waw wala ci njaay moom ñu arrêté affaire ba doxatul voilà wallahu taala kon imaamu al-Bukhari tabaraka wa taala nii la ko ndekanta muslim abul xusayni moom bii nag mooy basam la imaam ki indi indi bon lu ñegoog ay kàddoom ndax da ko indi ci lu bari waaw riwaayi lu bari la euh, yoo xam ne moom indi na ko moom al imaam abul xusayn léegi euh, nañ ci jël benn nañ ci jël benn léegi kon al imaam abul xusayn kitaabu nikah baabu tahrim al xitbatu ala xitbati axi parce que bu dee yi no bu dee ajjuma la wala discours bi ngay def discours ak yooyu yow xula xutba xutba bu dee nikah nag xitba voilà loolu la de vendredi xutba la du xitba xitba mooy dem labati loolu kon baabul uh, tahrim al xitba ala xitbati axi hatta ya'dana aw yatruk mooy buntu bi nekk boobale mu ne wa hadathani Zuhayr ibn Harb wa Muhammad ibn al-Muthanna jami'an mu ne nettane sama ñaari sëriñ di Zuhayr ibn Harb gis nañ ko sànq Abu Khaysama al-Baghdadi génn àddina 232 wa Muhammad ibn al-Muthanna ak Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa az-Zamin al-Basri gane àdduna 167 génn àdduna 252 rahmatullahi alayhima jami'an ñoom ñaari waan Yahya al-Qattan gis nañ ko sànq Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Hafiz al-Qattan rahmatullahi alayhi gane àdduna 100 génn àdduna 198 qaala Zuhayr mu ne sama sëriñ bu njëkk bi Zuhayr mi nga xam ne jëlee na imaam Muslim jëlee ci moom lu ëpp mille hadis mu ne moom nee na rahmatullah alayhima haddathana Yahya moom loolu la utiliser kaddu yooyu nettal nu Yahya an Ubaydillah mu jëlee ci Ubaydillah moom lañ gisoon Abu Usman al-Umari Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi rahimahullah génnaat na 147 am na wuute mu ne qaala Ubaydillah ne axbarani moom akthara an Naafi' Ubaydillah moom <laughs> lim jële ci Naafi' mu ne mu ne nettali na ma Naafi' di Naafi' mawla Abdillah ibn Umar gis nañ ko sànq riwaaya Imaam al-Bukhari an Ibn Umar radiyallahu anil jamii' an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa yabi'u ar-rajulu ala bay'i akhihi wa laa yaxtubu ala xitbati akhihi illaa ya'zana lahu voilà mu ngi noonu <laughs> waaw loolu moom la al imaamu Muslim noonu la ko indee fii yi léegi ñu ñëw ci bi nga xam ne mooy xadis bi nga xam ne mooy mu mujj bi waaw xadis bu mujj bi waaw bu dee kàddu yi mu indi fii nag imaamal laa yaktubu ahadukum ah. loolu wala loolu jaru ko loolu de loolu waaw ah, loolu loolu loolu loolu jaru ko léegi kon xadis bu mujj bi mille sept cent tey dañuy def taxriij yi kese après beneen yoon insha allah ñu dugg ci njàngat yi ci ne muy xadis mille sept cent quatre-vingts mooy mujj bi waan Amir anna rasulallahi radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qaala al-mu'minu axul mu'min fala yahillu lil mu'mini mu lil mu'mini an yabta'a ala bayni axiihi wala yaxtuba ala xitbati axiihi hatta yadhar léegi boobu mooy bi nga xamante ne moom la ci teg boobu nee loolu rawaahu muslimun mu ne xadis boobu ki nga xam ne moo ka solo mooy al imaamu muslim abul husayn léegi laaj bi mooy dong dong ko solo ñu ne la sëriñam al imaamu ahmad daal na koy solo ak beneen sëriñam boo xam ne léegi la ñu tudd ko mooy al imaam ad-daarimi moom ënd na ko wa min kitaabil buyu' baabu laa yabii'u ala bay'i axi imaam ahmad ñaari bërëb la ko indi musnadu shaamiyin xadis Uqba ibn Aamir al-Juhani imaam muslim benn bërëb kese la ko indi mooy buntu bi nekk sànq ba léegi kitaabu nikaah baabu tahriimil xitba ala xitbati axi hatta yadhana aw yatruk te mooy dernier hadith bi nga xam ne buntu bopp lenn surah yi def moo mujj moo bëpp mujj mu ne wa haddathani Abu Tahir mu ne nettalen sama sëriñ man dong Muslim Abu Tahir di Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Umawi Abu Tahir al-Misri gane àddina 170 génn àddina 250 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa Abdullah ibn Wahb mu ne ki nettali mooy Abdullah ki ñu xabaar Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad al-Misri al-faqih maliki bu mag bi gane àddina 125 génn àddina 197 qaala rahimahullah an lay an al-Layth wa ghayri mu jëlee ci al-Layth muy al-Layth ibn Sa'd ibn Abd al-Rahman al-Fahmi Abu al-Harith al-Misri al-faqih rahimahullah ganaat na quatre-vingt-quatorze génnaat na cent soixante-quinze wa ghayri ak keneen ko xamuñu ko mais grawul allah yi ngi an Yazid rahmatullah alayhi an Yazid ibn Abi Habib ñu jële allah yi ak kookee jële ci Yazid ibn Abi Habib al-Misri yu ñu Yazid ibn Abi Habib Suwayd al-Azdi Abu Raja al-Misri yu rahmatullahi alayhi gane àddina cinquante-trois am nañu ne après génn àddina cent vingt-huit rahmatullahi alayhi léegi an Abdurrahman ibn Shumasa <laughs> fàttalakul kii moo jëloon xadiisu Seydina ah, kii baayu Amr ibn ah, kii Abdallah muy Amr ibn al-As ba muy génn àddina muy kii moo ko nettaloon muy Abdurrahman ibn Shumasa al-Mahri ah, muy Abdurrahman ibn Shumasa ibn Dhuwayb ibn Ahwar al-Mahri Abu Amr ñi ne Abu Abdillah al-Misri ñi ne Dimashqi al-asl la génn àddina après eh, l'an 101 am nañu ne après wallahu ta'ala alam moom siiw na siiw siiw la rahmatullahi alayhi alayhi ah wallahu taala léegi moom mu ne annahu sami'a Uqbata ibn Amir mu ne dégg na Uqbata ibn Amir ibn Abs al-Juhani Abu Hammad ñi ne Abu Su'an ñi ne Abu Amir ñi ne Abu Amr ñi ne Abu Abs ñi ne Abu Asad ñi ne Abul Aswad al-Misri al-Juhani al-Misri sahaaba bu siiw la génnaat l'an cinquante-huit am nañu ne l'an soixante wallahu ta'ala a'lam ala al-minbar ci minbar bi la ne dawal yàlla li qaala neena al way ngëm yàlla bu góor bi axul mu'min fala yahillu daganun lil mu'mini ngir way ngir yàlla bu góor bu mooy góor ak jigéen a <laughs> way ngëm yàlla nit ku gëm yàlla walla nit nañu wax axul mu'min mbokkam mooy way ngëm yàlla ni moom fala yaxillu daganoon lil mu'mini way ngëm yàlla an yabtaa ala bay'i buy jëdd ci njaay ci njëndum mbokkam wala yaxtub waaye déet muy labat ala xidmati axiihi ci kaw labatu mbokkam hatta yadar xanaa mbokkam moomee daal di baax waaw daal di dem daal bana moom maa ci ne woon bana waaw ku bëgg demal man baax na waaw <laughs> waaw moo tax liñ la doon wax sànq bàyyi gi xattaa yar du ñaar yooyu imaamu Nawawi def baabu nahyi <laughs> baabu tahrimil bay' hadiri lil badi wa talaqqi wal bay' ala bay' akhi wal khitba ala khitba illaa yazana aw loolu mooy ñaar yu mujj njaay mi ja mooy sa mbokk muy jënd ak gi nga xamante ne nii day labat ñaar yooyu la voilà bu dee xutba bi moom leer na mooy ki kii maanaam mooy di labat loolu leer na waaw boobu leer na waaye eh, ki Seydina Imaam Ahmad benn riwaay bi mu ko indi Seydina Uqbat ibn Amir eh, eh, foofu Abu Abdurrahman ibn Shumasa Euh, euh, la ñaan shumasa shimasa shamasa boo ci wax baax na musallasatu euh, faabi la ak moom rahmatullah alayhi dane dane moom dane dégg na Uqbat ibn Amir al-Juhani yaqulu wa huwa ala minbari Misr mu ngi woon ci minbaru jumaay Misr ji jàkkaay Misr mu ne sami'tu nabi rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu la yahillu limri'in yabi'u ala bay'i akhihi hatta yadharahu waaw mu ne amul benn daganul ci benn jullit nit muy jaay wala di jënd ci jëndum mbokkam xatta yadrahu ba baxu naka noonu côté beneen côté bi ah jënd bi jaay bi lool la ñëw sa benn mbokk ñëw di jaay kenn ba daal di may conclure nga bu puis ko fee ne ko yow beneen commerçant mooy lañ waxoon rek ca ba mbëstal ma waaw loolu di daa xaraam kon nag ci kaw noonu walilah alhamdulilah jeexal nañ taxriij suñu xadiis yi bii di ñëw insha allah ñu dugg insha allahu taala ci